dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër noo ngi dellu siwaat ci suñu jotaay bi ñu am ak yéen bés bu jot ci waxtu wi di riyaadu saalihiin tey war a nekk su ñaar fukkeelu daje ak ñaar ñaar fukkeel beeg benn ci lañu duggoon ci buntub ñetti téeméer ak ñett 303 nekkoon ci addi 16 77 muy junne ak juróom benn téeméer juróom ñaar fukk ak juróom ñaar hadis bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale mbirum jabarkat gisaanekat pettaawkat kuy seet cim ndox kuy seet ci suuf kuy seet ci kawar kuy seet cib xaalis kuy seet cib téere kuy seet ci alxuraan ak xeeti seet yépp sunu yaay Aïcha radiyallahu anha laajaloon ko ñépp laaj ko ki ñépp di laaj sallallahu alayhi wa ne ko man de yëg naa ni ay nit a ngi dem ci jabaraankat di seetlu bu ñuy bëgg a sëy bu ñuy bëgg a tukki te léeg-léeg lu leen seetkat bi wax moom la ñuy def léeg-léeg seetkat bi na leen seen wërsëg yi dëppoowut mu jaral leen ñàkk fa sëy ba xale yay def leneen lu bokkut ak la diine santaane te la tax ñu def ko mooy gisaanekat bi ak yaayam ji seeti gisaanekat bi mu wax ko lii ba noppi mu gëm ko ñu toog rek bu mu waxee loolu ne ko dañuy seeti jabarkat yi mu ne lay lay soo bi sey nekkuñ ci dara ña fa toogal ne ko moonte ñun de léeg-léeg ñu wax ñu muy dëgg mu ne leen waaw dëgg googu genn dëgg la jinne mooy dem ca assemblée ba fëkk fa information bi ñëw jaxase ci téeméeri information daal di koy séddale nag ay ay taalibeem hadis boobu muttafaqun alayhi ci lañ taxawoon démb wa fi riwaaya lil Buxaari an Aïcha radiyallahu anha mu ne dégg na yonente ba naan innal malaa'ika tanzilu fil anaan ca asamaan sa ñoom malaaka yi ñu dégg ñu fay euh, signé benn dossier dossier boo xam ne ña ngi koy dogal ca asamaan sa dossier yëpp combat sàngam bu amee mbër sàngamay daan match sàngam bu amee équipe sàngamay gañe bi ñuy signé dossier bi malaaka ya dégg ko jinne ya fëkk ko foofa seytaane daal di koy fëkk bu ko fëkkee daal di koy déey nag gisaanekat yi moom moo leen koy déey ñu daal di cay jaxase téeméeri fen yoo xam ne moom seen feni boppa yonent bi mooy wax riwaaya lil Buxaari ñu boole ci seen téeméeri fen yoo xam ne seen feni bopp nga lu amaam solo la nogay nag naqari ci ay yee lool xam naa sax tane na xam naa sax tane na waaye naqar na ci ay yee ndax kii ngay seetlu ji lim la tanee ci lii bariwut waaw sama mbokk mbakk si la danaa koy wax léeg-léeg yal na ko yàlla yokk wér euh, bi nga xamee ne téléphone portable yi mi ngi door di xew jenn waay day nekk Castor noo koy seet si ko man day dama laa seet si woon ngir lii ak lii ak lii waa ji wax ba noppi ne ko vingt cinq mille ngay joxe ma tegtal la kalay faj mu daal di yëkkati vingt cinq mille jox ko akub sir siru dënk mu ne ko jërëjëf yow wéruma sa garab daal di ne ko oustaz Seydou li moo yor sa garab mu ne ko fu mu dëkk mu ne ko ah, rawaan yee ma ko wax rek waaye xawma fu mu dëkk waaw daal di joxoñ baaraam bi penku joxoñ sow jóg toog joxoñaat ko ne ko ah xam naa ne day fi mu dëkk de jege na coow stade ba lay wax kat fi mu dëkk de jege na coow waaw fi mu dëkk de jege na coow la lool waaw di ko ko liyaar di ko ko liyaar ba kii xam ne géejëwee lay wax booru stade Amadou Barry mu ne ci jël bu ko defee nogoy jóg nag sol aw dallam ci naaj wi jógee Castor jël oto wàcc Pikine jëlaat oto dem Géejawaay di laajte ba laajte stade ba ñëw ci stade bi di wër di laajteeku ñaqam ba ne tëll kër Oustaz Seydou li daal di gis ne stade baa ngi nii mooy coow li oustaz Seydou léegi nii bi no koy di départ nag eh, jabarankat bi ci kastoor daa di woo damay misaal rek oustaz Seydou li ndax moom du def loolu ne ko alu jigéen a ngi ñëw du ju tudd Nogay dafa ñuul ñaaw gàtt jëbërëy lex yërëy nogay la tudd sàll la sant doom jaa am problème ca sëy ba euh, mi ngi ñëw jox na ma vingt cinq mille ñoo ko war a partager maag yow lum la jox na ko laaj vingt cinq mille bu ko defee ma am vingt cinq mille nga am vingt cinq mille mi ngi ñëw noo koy naan doñ doñ doñ ba ne tëll daani assalaamu aleykum fii la oustaz Seydou li nekk ñu ne ko waaw mi ngi ci kaw ñu ne moom laa soxla woon ñu ne ko jàll mu daal ni tël oustaz Seydou li ne ko nogay sàll nogay ni muy yéen mu ne ko ana waa mbar seen jumaa ja ma ngay soree ana nogay eh, ana xadindimo commencé ne ko ah yow toogal xanaa yow dañ la fee yebal mu ne waaw ne ko ah kala fa ki la fi yebal de ma nga ci wetu coow la yow de sa aajo faju na nangam nangam ndekete lii ay téléphone doo nga ko def lan laa bëgg a wax loolu yonent bi jàngale ci téléphone yi am diggante jinne yeeg seen taalibe yi te ay téléphone moo ci am ndax jinne day téléphoné ab taalibeem am am nañ seen numéro ñoom ñëpp ñoom taalibe jinne yi ñoom it am nañ numéro téléphone seen kilifa googu di jinne moo tax am njabaraan kenn du ko jiiñ sallallahu alayhi ndax moom jàngalewu ko wa maa kafara suleymaanu walakin ash-shayaatiina kafaru suleymaan jàngalewutum njabar sëñ Babacar Sy sëriñ Fallou koo ci mën di tudd ñooñu jàngalewuñ ay njabar duñu ay njabaraan kat mukk mukk ma ngoog loolu la yonent bi di jàngale mu ne jabaraankat bi mooy jël téeméeri fenam jaxase ca waaw di joxe nag di joxe rek kum jox nag dëgg ga kum jox dëgg ga boo waxee mu niru dëgg loolu Aysa moo ñu ko nettali laaj ko dara ak loo ko mën a laaj mu wax la ca dara nee na nga dëggal nga ne wax na dëgg quarante jours boo nangoo du boo jullee du nangu quarante jours boo jullee du nangu kenn du la nangul sa kenn du la recevoiral say julli duñ ko enregistré dangaa dem cib jabaraankat ne ko sama sëyi doom ji laa doon seetlu mu ne laa sëy bi de bu amee du baax ndax seen wërsëg yi daa dëppoo wut wala sëy bi day gaaw a tas wala góor gi ku mu takk euh, nga tënj ko wala wala wala nga ne wax na dëgg tax nga foo mu sëy ba yonente ba nee na quarante jours kara punition bi la l'islam di teg mooy quarante jours soo julee du nangu ah, note de service la ñuy def ci jàkk yeeg jumaa yi def ko sa kër ak barab yépp saa boo julee ba sëlmal malaaka yi xam ne diw ma seeti woon jabaraankat ba moo julli julli gii euh, ñu daal di koy ñu ne duñ ko enregistré bu muy quarante jours weeru koor wi yépp sa julli yi du jàll sa naafile yi euh, sa sa dawal yi sa julli yoor yoor yi lépp sunu borom delloo la ko bañ wari ba am fukki fan ñu door laa ajjil say julli lii moom sero la moom nga door a tàmbaliwaati julli julli guñ nangu peut-être allahu akbar loolu de kenn du ko xam ak ni julli foore ak ni julli amee solo ngay julli rek nuy sànni kenn enregistré wu ko lu tax yaa dem ca jabarkat ba mu wax la wax nga gëm wax ja côté bi féetee ndey jooram ci lay rëdd juróom ñeenti rëdd ne ko su ma ñibbisee fukkeel la moom pour moom jàpp ne na rëdd yooyu moo koy sàmm ba mu ñibbisi fukkeel ko day rëdd ay baaram benn rëdd ñaari rëdd ba muy juróom ñeent mu ne leen su ma ñibbisee fukkeel leen nee na looloo koy sàmm ci tukki ba ba mu ñëw allahu akbar al iyaafa mu ngoog wa tayara tayara mooy gaafal gaafal wala wax nit ne ko bi ñu ma dàqee sama liggéey bi sa gaaf gee tax léeg-léeg nit wax ko jabaram bariwul nag jabar ju ko wax jëkkër ja déedéet te léeg-léeg nga am jëkkër mel ni sa bunt yépp a tëju du jëkkër ji de waaye ñaare jigéen du wax jëkkër ji dangaa gaaf waaye góor ñi am na ci ñu gaaw ci wax seen jabar dangaa gaaf danañ dem sax ba naan lii lépp sama yaay waxoon na ma ko boo ko waxee jigéen joo xam ne ndeysaan dafa am ñu ndëg d'accorduñ ci sëy bi ci mbokkam yàq nga dundam gépp ndeysaan yal na ko yàlla yërëm yàq nga dundam gépp jaxase ko waaw jaxase ko te jigéen ju jaxasoo baaxul tabarkàlla ca bopp ba tayara mu ne wa tarqu tarqu mooy euh, soññum picc picc ma jëm droite wala mu jëm gauche bu fekkee ma ngay naaw ndekete kooka bis bi mu ne wurru picc ma mu naaw jaamu koy te xërëm la mook supporteram yépp allahu akbar def na ko yóbbaale leen ca mu sànni picc ma mu naaw eh, tribune bi tàccu seetet waaw léeg-léeg mu mu sànni ganaar wala mu ŋàbbaale ganaar maanaam daal lu am laaf yonent bi alayhi salaatu salaam mi ngi nuy jàngal te lii mi ci penc mi man saa su ne ma séen ku ne ca làmb ja ngaa ba petax mu am am petax wala mu xëtti ñoom seen yooyu ne ko wurru mu naaw yaa ngi ko jële ca kër ga moom petax mi bu dee petax mu góor bàyyi na fa jabaram madame kenn xamul kañ la ñuy giseeti ndax petax moo jële quartier sàngam indi ko stade ba sànni ko fan lay giseeti jabaram jooju bu fekkee fa la bàyyi doom fan lay giseeti doomam yooyu ndeysaan bàkkaar boobu combat bi ngay bëre jëru ko daan bi ngay daan sa moroom mi jëru ko millions yi la ciy fay jëru ko ndax dangaa xàjjale diggante petax euh, ak ak madame ak les bébés nga ne ko wurru mu naaw bu naawee jëm gauche ñu ne tey du baax bu naawee jëm droite moo tax léeg-léeg nga sànni ko mu ne fër ne ci tribune ba bëpp waa tribune ba daal di koy jàpp daal lay daal di yuuxoo Muawiya ibn al-Hakam wax yonent bi mu ne ko naam mu ne ko man dey damay door a ñëw ci diine ji bi ma jóge ci ceddu yàggut ndeysaan yonent bi ne ko waaw mu ne waqad jaa allahu taala bil islaam mu ne waaw mu ne yàlla indi na lislaam maa ngi nii dugg naa ci biir ndeysaan mu ne ko maa ngi nii dugg naa ci biir gan laa ci mu ne ko waaw mu ne ko wa inna minna rijalan yaatuuna al kuhaan mu ne ko am na ci ñun ñoo xam ne dañuy seeti jabarkat yi maa ngi nii ab jullit laa damay door a ñëw ci lislaam ma yëg ne am na ci ñun ñoo xam ne dañuy seeti jabarkat yi yunte bàyyi ko mu jeexal de fa qaala fala tatihim yow bu leen yow bu leen seeti dégg nga waa ji day door dugg ci lislaam yonent baa ngi koy jàngal li nit ñiy def mu ne ko loolu loolu ñuy def ñoom yow bul ko def ndax léeg-léeg ngis ko dugg ci lislaam ka la ca dugal taniwu la ca ndax ka la ca dugal li muy def yow mi nga xam ne yaa dugg si boo muy tullee la nga xeeb ko waaw waaw ka la ca dugal ndeysaan léeg-léeg jigéen góor dugal ko ci lislaam takk ko waaye taniwu ko ca daanaka du jóg fajar du julli ji ci jàkk ja du julli timis tabarkàlla bu woor gi ñëwee muy muy jaxase nangam ki nangam ba mu jàgg nga ne waaw man li ma dugg nii ak li ma nekkoon qu'est-ce qu'il y bi mooy jàngal waa ji nee na ko nun day dañoo ñëw ci lislaam ay gan lañ ci mu ne waaw mu ne ko waaye nun dañoo gis ñuy dem ci jabar jabarkat yi mu ne ko bu ca dem waaja note ne ko du ma ca dem mukk ya rasulullah mu ne ko waaw mu ne am naa beneen laaj wa minna rijalun yatatayaruun mu ne am na ci ñun ñoo xam ne dañuy dañuy gaafal ñuy gaafal suñu xëyee di liggéey yi taseeg jigéen jaral na leen dëpp bu ñu xëyee di liggéey am na ñun bu ñu xëyee liggéey taseeg góor jaral na leen dëpp am na ñoo xam ne bu ñu ndekkee gut bëgguñu góor jox leen loxo am na ñoo nangam nangam nangam mu ne ko daalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhum mu ne ko loolu ci seen dënn lay nekk seetaan da ko jax-jaxal mu ne waaye bu mu la tee xëy bu mu la tax a dëpp mukk waaw mu la tax a dëpp waaw mu ngoog waaw tabarakalla bu mu la tax a dëpp mukk wa mahril baxyi wa xulwaanil kaahin muttafaqun alayhi Abdullah ibn Mas'ud nee na yonente bi alayhi salaatu salaam dafa tere kuy lekk njëgu xaj buñ jaay yonente bi dafa tere kuy lekk kuy jaay ab xaj lekk njëgg mu ngoog benn ñaareel ba mu tere li jigéen di jot buy jaay boppam ca carte ya mu tereel njëggoogee nit ñi di ko lekk jigéen ji bëgg xëy na jaay boppam di ko méccewoo ñu ne ko na wut carnet buy wane wér-gi-yaramam mu dem di wuti carnet xaalis ba cay ruuse ca carnet yaag photo yaag visite yaag yooyu bu duggee ci keesu buur jëm ca euh, xeet wa ñu di ko lekk yonent ba tere woon na loola sallallahu alayhi wa sallam mu ne ak itam ne weexalu njabarkat weexalu njabarkat xulwaanul kaahin weexalu njabarkat maanaam jabarkat bi liñ koy weexale loolu daa xaraama lekk moom it ci moom ak ci ñim ciy dundal ndax abu abubakar sadiq radiyallahu anhu xalem ba nekkoon ca kër ga daa xëy benn bis indil ko ndékki lu neex loo xam ne tabarkalla Abubakar di ndékki ba mu yàgg ba ba ba pare ne ko waayow sa ndékki li tey neex na de xale bi ne ko waaw tey day damaa def affaire Abubakar ne ko loo def mu ne ko bi mu xëyee damaa dajeeg jigéen ju mel ni nogay ma ne ko mën naa gisaane Abubakar ne ko waaw mu ne ma ne ko àggal suuf mu àgg suuf ma gisaaneel ko mu kontaan lool jox ma mille cinq cent ci laa la jëndale ndékki lii Abubakar da doon wàcc ba tisbaar di loocu di waccu di loocu di waccu ba tusbaar nit ñi yërëm ko mu tëdd na làcc lu xew mu ne lii sama xale bi def ba jox ma ci weexal gi ma lekk ko loolu bu reesee sama biir bi mbaa ma def ci suux ànd ak yonent bi jógee Makka ñëw ma dina di gàddaay du ma tee dem sa war mbokk yi bind baa ngi noonu tabarakallahu jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defam seen rajo li tàmbalee suba jëm ëllëg ak ëllëgaat ak ëllëgaat incha allah dañuy tàmbali nag yeneen tem ndax bu fekkee ne am nañu ñaar fukki dars ak ñaar fi lañ ko daan yemale yeneen dars yi nag ñëw jëm ci wàllu waajtaayu koreek euh, yu ci aju yàlla na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def suñuy poos dara ñu naan da leen coxtaani moo de seen mbokk Alioune Sall